mu ngi tuddoon zi walla zu zu mixbar zu mixbar alxabashiyu voilà boo demee ci sunanu abi daawud ak ñooñu noonu lañ ko bindee zu mixbar am na nag boroom al isaaba nee na dañuy wax am na ñu naan zu mixmar zu mixmar waaye zu mixbar boo demee ci sunan yi ñuy jot a ay xadiisam moom loolu lañ indi zu mixbar alxabashiyu nekkoon kojuk ki nga xam ne mooy euh, xabasha moom zu bi alxabashi radiyallahu anhu moom dafa ñëw moom nag mbokk kii la woon xam nga alxabashi de labesini Ah, moom ah, mbokk an-Najaashi moo ko juróon mooy mbokku an-Najaashi moom moo ko juróon mbokku an-Najaashi neen kan mooy an-Najaashi an-Najaashi xam nga premièrement am na benn question boo xam ne am na benn question boo xam ne euh, euh, Euh, nit man na ko poser ba surtout affaire euh, affaire affaire <laughs> ci tarjama yi ñuy def nii di ne mais attends attends attends man am naa benn laaj mooy mais mais an Najaashi moom yee yàgg nañ koo gis te cinquième bi mais lu tax defoo tarjama mais defoo ko ah si ah <laughs> defoo tarjamaam lu tax defoo ko lu tax defoo ko loolu dama naan la ah. bon xam nga dañu ne dañuy def ta ah, te loolu dañuy yóbbu ci ci ci début début bi ñuy def bi ñuy commencer di def ah, tarjama yi di wax ci saxaaba yi kan lañ njëkke woon wax sayyidatu Xadiija sayyidatu Xadiija lañ njëkkoon a wax bint Xuwaylid ummil mu'miniina radiyallahu ta'ala anna biha bañ koy def am na lu njëkke woon mooy wax lan mooy saxaaba ak lan mooy seen gëdd ak lan mooy seen daraja loolu gisoon nañu ko waaye euh, euh, Euh, boo gisee ci définition bi ñuy def définition saxaaba c'est que an-Najaashi du dunuloo dugg ci clou yi mooy an-Najaashi du saxaaba te comme que dañ ne dañuy def tarjamaay xaba euh, kii yi euh, nu mu tudd saxaaba yi radiyallahu anhu looloo tax moom defuñu woon tarjamaam mais wax nañ ci dundam lu bari quand wax nañ ci dundam lu bari sauf que defuñu woon tarjamaam commencé bon comme niñ koy defee ñeneen ñi ndax moom du du du du saxaaba léegi lan moo lan léegi euh, bon pour révision kan moo may définir ci yéen saxaaba mooy lan la définition d'un saxaaba d'un saxaabi nan la ñuy définir saxaaba kan moo ko mën a définir ci yéen maa ngi leen di déglu maa ngi leen di déglu waaw nga ne mooy lan waaw mais complet des na tuuti mooy léegi pour gàttal pour bon bala ñu muy jeexal suñu temps bi xoola li imaam as-Suyuti wax ci loolu ni xaddu saxaabi musliman laaqa musliman muslimun laaqa nabi wa in bila riwayatin anhu wa tuul imaam as-Suyuti te loolu bon imaam al-Hafiz ibn Hajar moo joxe définition boobu ndax bon bari na ay définition yoo xam ne yu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi naan lii mooy saxaaba mais bi ci gën a dëgër mooy lii te moom la imaam al-Hafiz ibn Hajar daal di dëgëral ci al-Isaaba te imaam as-Suyuti moom la reprendre bi nga xam ne moom lay def indi tamit wax yi nga xam ne ñoo ci wute bi mu ne ci alfiyatu imaam as-Suyuti mu ne ni ñuy natteb saxaaba xam ne kii saxaaba la mooy mooy lan xaddu saxaabi musliman laaqar laaqar rasul ni ñuy xamee ab saxaaba mooy day nekk jullit boo xam ne dafa dajeek yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daje wax de waxuñu gis ndax boo nee gis silmaxa yi duñu bokk mais ñu bokk jataay la daje bokk jataay foo xam ne ñoom ñoo fa bokk jataayoo même bu dee gisuñu ko waaye musliman day nekk koo xam ne day gëm yàlla génn àddina ci ci ngëm yàlla googu mu ne même bu dee ne kooku soloowul ci moom benn xadis mooy ñun ak solowul ci ñun benn xadis boo xam ne dañ naan diw de jëlee na ko ci Seydina ci yonent mi alayhi salaatu wa même bu dee amuñu loolu kooku saxaaba la ndax liy defe saxaaba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam la ne sallallahu ala rasul sallallahu wa sallama ala rasul alayhi kon boo amee définition boobu mooy ku yi masula dajeeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam jamais pourtant gëm na ko ndax Éthiopie la newoon mais kooku kooku day bokk ci ñi nga xam ne muxadram lañ leen di woowe ci wàllu xam-xamu xadiis pas ci langue ah. Ah, waxoon naa la ci langue arabe muxadram muxadram ci ci littérature al adabul arabi ñoom buñ nee muxadram ak boroom xam-xamu xadiis yi buñ nee muxadram bokkuñ li ñuy wax daa inda ahli lugha ñoom buñ nee hada rajul muxadram par exemple dañ naan Euh, joxe exemple bu concret Seydina Hassan ibn Thabit huwa sha'irun mukhadram Seydina Hassan ibn Thabit poète yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu mag boo bële ñoom dañ naan muxadram la muxadram mooy ci ñoom ci waa langue mooy koo xam ne dafa dund période anti islamique avant yonent bi alayhi salaatu wasalaam di woote ak bi nga xamante ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam woote kooku lañ naan muxadram ci ahlul lugha wal adab waa adab lool la ñuy wax littérature arabe loolu moo tax buñ lay doon lañ naan wooy ko mel ni ñoom alxansa radiyallahu anha gisoon nañ alxansa defoon nañ tarjamaam ci e, nisaa'un xawla rasul tumaadar radiyallahu taala anha ak kële sëy naa ñoom alxasaan ibn thabit ñooñ dañ leen di lim naan ñi shu'ara muxadramun lañu ay poète lañ yoo xam ne muxadram la ndax la ay muxadram lañ ndax lan ñoom dañoo masa eh, dañoo dund ci jamono ji dund ci jamono ji waaye bu dee ci wàllu xadiis muxadram du loolu muxadram mooy koo xamante ne mu ngi doon dund jamono ji yonent mi alayhi salaatu di dund mais gisu ko dajewul ak moom mais jullit lay doon moom après bi yonent bi alei satu salaam génnee àddina ci la ñëw en tout cas mu ñëw Medina wala mu bañ faa ñëw mais en tout cas dund na ak yonent bi alei satu salaam gisu ko kooku lañ naan muxadram comme ñoom euh, ñoom abu abu Usman an-Nahdi ñoom zaaru ñoom Masruq ñoom ñoom ñoom abu Wa'il ñooñu lañu naan muxadram ci wàllu xadiis kon an-Najaashi yi day dugg ci ñooñu mooy moom gën na yonent bi alei satu salaam mais mësu koo gis loolu nag mooy li nga xam ne moo tax Euh, defuñu tarjamaam ndax fii dañ ne tarjama saxaaba yi la ñuy def kurul saxaaba nag léeg-léeg sax ñu tudd la wax ci yow tuuti comme niñ ko defee ci ñoom imaam Shu'ba ñoom imaam Maalik ñoom imaam euh, Ibn Abi Shayba bu dee j'espère dafa mel ni wax nañ ci dara non Abdur Razzaq pas Ibn Abi Shayba imaam Ibn Abi Shayba waxaguñ ci dara imaam Abdur Razzaq naka noonu bon des fois ñu wax wax nañ dara ci ñoom euh, ñoom Hammaad yi tuuti lu gàtt. imaam kii euh, nu mu tudd euh, Waki' ibn al-Jarrah wax nañ ci moom tuuti ainsi mooy mais loolu mooy defuñ seen tarjama ce n'est pas loolu ngay xam ci ñoom ne kii xam nga ko xamoo ko non loolu moo tax kii nag saxaaba bii nag looloo tax gisuñu kon an-Najaashi li nga xam ne mooy defuñu tarjama <coughs> comme niñ ko defe nii kii nag ñuy gis di Zu Mixbar al-Habashi moom frère an-Najashi moo ko juróom moom dafa jóge Éthiopie daal di ñëw ci yonent mi alayhi salaam doon ko liggéeyal bokk ci ñu ko doon liggéeyal moom nag euh, Zu Mixbar bi radiyallahu ta'ala anhu al-Habashi dafa nettali xadiis boo xam ne imaam Abu Dawud soloo na ko waaye na ko noonu imaamu Ahmad ibn Hanbal imaam ibn Maaja yi daal dinay solo xadiisam moom du Mixbarin al mu ne mu daal di nettali nelaw goo xam ne yonent mi salaam dafa nelawoon ci julli la imaam Abu Daawud dane xaddatanaa Ibrahim ibn al-Xasan qaala xaddatanaa Xajjaaju yaani ibn Muhammadin qaala xariz xaa wa xaddatana ubayd ibn abi al-wazir qaala xaddatana mubashir yani al-xalabi qaala xaddatana xariz yani ibn usmaan annahu qaala xaddatani yaziid ibn saalix an dhi mixbarin al-xabashi wa kaana yaxdumu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fi haadha al-xabari qaala kon imaam abu daawud as-sijistaani dane xaddatanaa ibrahim ibnu alxasan mu ne xaddatanaa nettali nañu ibrahim ibnu alxasan sama sëriñ suñu sëriñ moo ñu nettali di ibrahim ibnu alxasan qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu xajaajun de xajaaj mu ne yaani maa ngi jujublu ibn muhammadin qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu xarisun xaris mu ne xaa mooy taxawal foofu tegal sa baaraam foofu ma dem ci beneen ci càll tegal sa baaraam ci càll bii ma dem indi beneen càll la mu ne wa xaddatanaa nettali na ma ubaydillah ibn abil wazir muy ubaydillah di doomi abil wazir qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu mubashirun mubashir mu ne yaani maa ngi ci jubla alxalabi mi nga xam ne moom ko jug xalab la qaala mu ne xaddatanaa xarisun xaris moo ñu nettali mooy xaris bële foofu la la bëggoon a wax ne am naa beneen càllale boo xam ne bu ñëw man imaam abu daawud as-sijistaani ba ci ba ci xaris mi mu ne xaris moomu nag yaani maa ngi ci jubla ibn usmaan ki nga xamante ne mooy doomi usmaan qaala mu ne xaddatanii nettali na ma yaziid ibn saalih Yazid di doomi Saalih an Zi Mixbar al-Habashi moom moo jëlee ji Zi Mixbar al-Habashi mu ne wa te moom dafa nekkoon Zi Mixbar boobu yaxdumu an-nabiyya doon liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wa salaam fii haadha xabari ci lii nga xam ne mooy nettali bi moom da ci doon moom da doon liggéeyal yonent bi alayhi salaatu salaam qaala mu ne fa tawadda yaani nabia mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di jàpp mooy ban xabar lay wax mooy bi nga xamante ne yonent mi aleyhi salaam ndax dafa indi imaam Abu Daawud dafa am xadis bu indi woon ci kaw que ne yonent mi aleyhi salaatu salaam ah, dañu newoon ci benn loo xam ne Seydina Amr ibn Umayya ad-Damri moo ko solo radiyallahu anhu mu ne dañu newoon ak yonent bi aleyhi salaatu salaam ci benn ci tukkeem yi fa naama an as-subh hatta shams fastayqada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala tanaxu an hada almakan summa amara bilaalan fa addana summa tawadda'u wa sallu rak'atay alfajri summa amara bilaalan fa aqaama salaata fa salla bihim salaata subh Seydina moom it bokk na ci ñu ko solo muy Seydina Amr ibn Umayya ad-Damri moom masoon nañu gis tarjama walillahi alhamdu wal minna moom Seydina kon Amr ibn Umayya ab damri xadiisam la imaam al Abi Daawud Abu Daawud as-Sijistaani indi après mu daal di ciy teg xadiisu Zu Mixbar bi moo tax mu ne euh, mu ne moom si xadiisu Seydina Amr ibn Umayya bi mu ne dañu newoon ak Yonent bi alayhi salaatu salaam ci lenn ci tukkeem yi fa naama an subh mu nelaw ci julli fajar mu ne xatta talaati shams ba ni nga xam ne ci la jant bi fenke fastayqada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi alayhi daal di yeewu fa qaala mu ne tanaxu an hadha makaan mooy jóge leen nañ leen sori nañ leen jóge andu randu ci bërëb bii nii ñu nekk summa ginnaaw gi qaala mu ne summa amara bilaalan moom seydna amr ibn umayya ad ginnaaw mu daal digal bilaal al muazzin fa azzana mu daal di mu daal di nodd tumma ginnaaw gi tawadda'u ñu daal di jàpp wa sallu ñu julli rak'atay al-fajri ñaari rakkaay fajar yi tumma amara bilaalan mu daal di digal bilaal fa aqaama mu daal di taxawal julli iqaama fa salla bihim an-nabiyyu fa salla bihim salaata subhi yonent bi alayhi a salaam daal di leen jiite nga xam ne mooy ñaari rakkaay farata yi suba yi nga xam ne ñooy yu fajar yi léegi nag bi mu ëndee lool ci leen ne xadiisu zu mixbar bi yuy toog moo tax mu ne wa kaana moom zu mixbar alxabashi radiyallahu wa kaana yaxdumu nabiyya da doon liggéeyal yonent bi alayhi salaatu salaam fii haadal xabari ci nettali bii mooy ci tukki bi qaala fa tawadda moom zu mixbar mu ne radiyallahu anhu mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam daal di jàpp moo tax mu ne yaani maa ngi ci jublu annabiya sallallahu alayhi wa sallam moom la ci jublu yaani mu ngi ci jublu annabiya sallallahu alayhi wa sallam wudu an jàpp goo xam ne lam yalsa minhu turaab mooy ne dafa nekk euh, kii boo xam ne jàpp goo xam ne suuf si jaxasoowul ak ndox mi mooy li mu jàppee jaxasoowul sax ci suuf si ndax tuutiwaay waaw mu ne ginnaaw gi mooy njàpp gu gu gu woyof la def summa amara bilaalan ginnaaw gi mu dugal Seydina Bilaal fa azzana mooy dugal mooy yonent ma ne saa saa lool la moom mooy pasar pasaree ndox doonu ko woon def waaw moo taxoon ma ne la woon gis nga xadiis Seydina Sa'id ibn Sa'd ibn Abi Waqqaas bi nga xam ne yonent ma ne saa danaan ko laa tasrif walaw kunta ala nahrin jaar bul yàq même bu dee dangaa nekk ci ci fleuve boo xam ne ndox moo xam ne day daw bul yàq malgré loolu même bu dee xadis boobu dafa daif waaye kon li muy wax contenu bi dëgg la te bokk na ci lii zu mixbar nee na yonent mi alei satu salaam jàpp na jàpp wudu am jàpp moo xam ne lam yalsa minhu turab boo xamante ne suuf si ndox mi mi muy jàppe mais jaxasoowul ak suuf si mooy tuuti la la la dal ci kaw suuf si Allahu akbar waaye na ko noonu moom la Seydina Jaabir doon wax xadiis bi nekk saxiixay bi boo demee ci euh, euh, Umdatul Ahkaam Umdatul Ahkaam bu imaam al-Maqdisi rahmatullah alayhi daal dina ko fay indi mooy xadiis bi muttafaqun alayhi la di Seydina Jaabir doon nettali waa kër yonent bi alayhi salaatu wa salaam surtout yonent bi wa ahlu baytil Mustafa Ja'far an abaa'ihi anhu raawin lam yahim muy doon nettali ñoom waaw di ko nettali surtout yonent bi alayhi salaatu sëy naa Jaabir mi nettali ni muy doon sangoo seet ndox mi mu doon utiliser lu tuuti la njàpp geeg na ko noon sangu gi kon yàq yàq yàq baaxul mu ne kon Seydina Zu Mixbar mu ne mu daldi jàpp kon jàpp loo xam ne lam yàlla sa minhu turaab suuf si jax ndox mi tooyul bu baax ci suuf si bay jaxasoo moom summa amara kon bilaalan seyna bilaal kon mu daldi mu daldi koy digal fa azzana mu daldi nodd summa qaama nabiyu yenenti ma lay saab saab daldi jóg fa raka rakatayni mu ci loo xam ne nag du gaaw de waaw summa bilaal aqimi mooy ñaari rakka we mooy bi mu jàppee ba pare bi mu yeewoo après mu daal di jàpp julli waaye mooy dañ ciy dégg ne pas ci mooy fii préciser wul est-ce que yonent nañ jóge ci bërëb bi xabisu mixbar bi radiyallahu anhu moom daal di ko préciser léegi mu ne mu daal di jàpp kon digal bi laal mu daal di nodd après mu daal di jóg ña julli ñaari ràkk xayra ajalin yoo xam ne nag amul ak gaawte amul gaawte mooy ñun en général da ngay gis yaa subhaanallah mooy naa naafila moom daanaka farata yi sax dañ koy farata yi nga xam ne farata la ci julli dañ koy dagg mooy rukon yi du mat ñoom daal da gis ñoo wax bu ñuy julli farata yi moom dinañ rukon correctement julli mais bu desee ñaari rakka yi nga xam ne baaqiya ak yi yi muy tudd euh, yi ngay julli après noonu wala avant mais yàlla rawaati bi mais taf-taf Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu man Allahu akbar salaamaaleykum mais loolu noonu mais mooy après rukuu yi du mat te yow rukuu yi bu matul mooy yàq nga julli tuma nii na amu ci ak dal amu ci i'tidaal yee moo amu ci mais yaa yàq sa julli buñ la nee ne yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam rakkaay fajar yi da ko doon julli julli mu nekk lu woyof hadith sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha mais tekkiwul bu woyof tekkiwul ne mooy damay damm ràkka yi ràkka yi du mat sujjóot yi du mat non du loolu mooy ne boo ko boo ko boo ko boo ko boo ko comparé ak ni muy def farata bi mooy bii moo gën a moo gën a woyof du gudd noonu lool kese la ndax faatixa rek mën nga ko cee tari loolu la mais pas affaire yi du mat nga ñëw rukoon boo xam ne bala ngaa àgg bala ngay téye say oom teg ci sa loxo rek di siggi bala nga doo fa sax taxaw amul seconde siggi rek sëggaat mais loolu sa julli baaxul di def comme koom koom comme comme comme ganaar guy guy guy cof loolu loolu yaa yàq sa julli moo tax buñ la nee mu julli kii bu gàtt même jàpp geeg yooyu tekkiwul ne lii farata ci njàpp duma ko def non kon mu daldi julli mu digal Seyna Bilal radiyallahu ta'ala anhu mu daal di julli ñaari julli yoo xam ne ñaari ràkka yoo xam ne yoo xam ne amulu gaawtu du gaawtu du taf taf non summa bilaal ginnaaw bi mu jullee ñaari ràkkaay fajar yi mu ne seyna bilaal aqimi salaa taxawalal julli summa sallal farda ginnaaw gi mu daal di julli li nga xam ne mooy farata bi voilà wa huwa ghayru ajalin te boobu te imam yonent alayhi salaatu wasalaam gaawtuwu ko mooy tamit booy fay ab julli bu la raw wal mooy duna danga koy taf tafee tamit raw na ma rek kon naa gaaw di def ko noo déedéet da ngay jël sa temps julli ko correctement comme si ndax alqadaau yaxki l ada euh, alqadaau loolu règle la mooy booy fay comme boo ko doon jooxe jooxe bi mooy lool ci waxtu yi looy def ci waxtu yi lañ naan da koy jooxe kantaa bu dee waxtu yi dafa weesu nga koy def lool qada mooy looy fay la li ngay fay nag dafa war a niroog la nga xam ne boo da nga ko a def ca yoon ca heure ba nga koy def ca heure ba da nga a defe boo koy fay noonu ko war a def léegi kon loolu la léegi kon mu ne kon mu daal di julli fa summa sallal farda ginnaaw gi mu daal di julli li nga xam ne mooy farata bi wa huwa ghayru ajalin tamam alayhi salaatu wassalaam kiiwul de yàkkamtewu ko de defu ko taf taf de voilà imaam eh, eh, Abu Dawud rahmatullah alayhi mu ne qaala an Hajjaaj ibn Yaziid ibn Sulay haddathanii Dhu Mixbar rajulun min al-Habasha voilà léegi moom mu daal di ne qaala an Hajjaaj mu ne jëlee ca Hajjaaj ibn an Yaziid ibn Sulay mu ne haddathanii nettali Dhu Mixbar Dhu Seydina Dhu Mixbar rajulun ak góor la boo xamante ne nii min min fan la bokk ci xabasha ci eh, Abesini mooy Éthiopie tey voilà kon nag kon Zu Mixbar kon loolu kon moom nettali na mais est-ce que fii nii gis nga mu ne la fan la non waxul fan la comme bu Seydina euh, euh, Abu Umayya ad-Damri bi radiyallahu anhu moom nag Seydina Zu Mixbar alxabashiyu radiyallahu taala anhu ci moom beneen xadiis bu wuteeg bi ci kitaabul jihaad ci kitaabul jihaad yi ci fi sulxil aduwi mooy e, baabun buntu fi sulxil aduwi ci am mooy mooy mooy am sulxu mooy jàmmoo ak noon yi am ay accord ak ñoom de foofu nettali na fa benn xadis boo xam ne dafay tudd mbiru du mixbar bi moom imaam abu daawud mu ne xaddasanaa abdullah ibn muhammad an-nufayli qaala xaddasanaa isa ibn yunus qaala xaddasanaa al-awzaa'i an atiya qaala maala makxuulu wabnu abi zakariya ila xaalid ibn ma'dan ila aaxiril xadiis imaam uh, abu daawud as-sijistaani kon ci sunan bi ba léegi mu ne xaddasanaa nettali nañu abdullahi ibn muhammadin nufayli mu ne nettali nañu sama sëriñ di abdallah di doomi ku ñuy wax muhammad an-nufayliyu qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu iisa ibn yunus Isa di doomu Yunus moom it tuddoon nañ fi ay mbiram Isa ibn Yunus ibn Abi Isxaaq as-Sabi'i mooy ñii ñu màgg lañ woon di Isa ibn Yunus ak ñoom Israa'il ñooñu ibn Abi Isxaaq as-Sabi'i moom taabi'i bu mag boobu moom imaam imaam ibn Isa Abi Isxaaq Abi Isxaaq ba ibn Isxaaq Abi Isxaaq as-Sabi'i rahmatullahi yi day solo lu bari boo gisee ci Seydina kan Seydina Seydina kan lay solo bari na ku muy jële ci moom saxaaba yi nga xam ne nekkuñoon mag noonu fàttalekul mais yàgg na c'est vrai que yàgg na xam naa loolu moom pour nga fàttaleku ko di la xaw a jafe Al Bara ibn abu ishaq as-sabi'i day soloo ci moom kon moom mooy mooy maamu isa bi isa ibn mu ne kon mu ne kon sëriñam moom imam abu dawud haddathana kon bu ñu reprendre haddathana nettali nañu abdullah ibn muhammad abdullah di doomu muhammad an-nufayli an-nufayli qaala mu haddathana nettali nañu isa ibn yunus isa di doomu yunus rahmatullahi ala qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu al-Awzaa'i Abu Abdurrahmaan al-Awzaa'i aalimu Shaami kii mooy boroom xam-xamu Shaam amoon na ngir imaam al-Awzaa'i moom ak ñoom imaam Maalik ay contemporain la ñoon ak imaam Saw Sufyaan yi Sufyaan ani Sufyaan ath-Thawri wa Sufyaan ibn Uyayna ñoom ñoon ñépp ay contemporain la ñoon moom imaam al-Awzaa'i mi aka màggoon moo ne woon Sham de mooy boroom xam-xamu Sham boobu nga xam ne dafa divisé woon ak dundam ci ñaar ci jihaad ak jàngale Allahu akbar xam-xam jàngale ak di ajeeg di def yooyu hmm, imaam al Abu Abdurrahmaan al moom ci moom la ko Isa ibn Yunus jële rahmatullah ala jamii an Hassan ibn Atiyya mu jële ci seydina Hassan ibn Atiya qaala mu ne maala Makxuulu mu ne Makxuul menn taabi'i bu mag boobu mu ne Makxuul dafa dafa dafa jeng jëm wabnu abi Zakariya ak doomi ibn abi Zakariya doomi abi Zakariya ilaa Xaalid ibn Ma'dan ñu daal di dem ci Xaalid ibn Ma'dan mu ne woon miltu kanta man Hassan ibn Atiyya ma daal di jeng dem maahuma ànd ak ñoom mooy dañ doon dañoo ànd ñoom ñuy dem fenn Makhul imaam Makhul ak Ibn Abi Zakariya ñuy dem ci Xaalid ibn Ma'dan nee na man ma ànd ak ñoom mu ne fa haddathana duñ demee Xaalid ibn Ma'dan daal la ñuy nettali an Jubayr ibn Nufayr jële ci Jubayr ibn Nufayr qaala mu ne qaala Jubayrun mu ne Jubayr nag daal di ñuy nettali kon moom mu ne mooy kan Xaalid ibn Ma'daan mi ñu dem Makhuul ibn Abi Zakariya ak Hassaan ibn Atiyya ñu dem kon ci Xaalid ibn Ma'daan moom mu leen di nettali di jële ci Jubayr ibn Nufayr moom Jubayr ibn Nufayr mu ne inta moom mu ne qaala dane Jubayrun Xaalid ibn ne Jubayr dane intaliq binaa ilaa Dhi dana nañ ah, ah, nañ dem ci Zu Mixbar rajulun min ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñu ne nañ dem ci Zu Mixbar benn góor la boo xam ne ci saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wa la bokk moom Zu Mixbar boo bële nee na ah, fa léegi ñu dikkal Zu Mixbar nee na ñu dikkal ko fa sa'alahu Jubayrun anil hudna Seyna Jubayr ibn euh, euh, euh, ibn Nufayr daal di koy laaj ci lu jëm ci wàllu hudna hudna mooy trêve armistice voilà loolu mooy hudna loolu bu dee sama kii baax na mooy loolu mooy hudna hudnatul Hudaybiya yoon nañ la trêve de Hudaybiya voilà léegi nag ñii ñu ñëw di ko laaj di laaj Zu Mixbar ci li jëm ci loolu di ko laaj ci wàllu al hudna léegi fa qaala mu ne sami'tu rasulallah zu mixbarin alxabashi radiyallahu anhu mu ne man di dégg naa yonent bi aleyhi salaatu yaquulu mu naan sa tusaalixuuna ruuma sulhan aamina wa taxzuuna antum wa hum aduwwan min waraa'ikum mu ne man zu mixbar de gis nga gis yi ñu yéeme lañu woon mooy lu ñu lu ñu leen laaj lu ñu leen man di laaj ñoom ñoom ay xadiis lañuy tontoo ah. bu ñoom loolu mooy xam-xam ci ñoom xadiis mooy xam-xam non bu dee moom amuñu ko moom mooy xamuñu ci dara lañ lay wax waaw wala bu dee loo xam ne comme ay yu ñu war a ubbee la yoo xam man nañ ci ubbee ñu basé wu ci li nga xamante ne nii moom lañ xam ci yonent mi alayhi salaatu salaam comme ne Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu nu defoon bañ ko laajee ab laaj mu ne ah. mu ne lii de jëlewuma ci dara ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waaye dinaa def effort d'interprétation mooy loo xam ne ittihaad lañ koy woowe bu jubee ci man la bu dëngee nag bu jubee ci yàlla la bu dëngee ci man la après fekk ay affaire tool affaire suuf ay tool ak yooyu lañ ko doon laaj mu daldi tontu bi mu tontoo ba pare am ci mbooloo mi koo xam ne non dafa tontu ba pare am ku ñëw ne ko ne laaj benn saxaaba daal di laaj ne ko lan nga leen kii mu wax ko mu ne ko dégg fekk naa yonent bi alayhi salaatu salaam mu àtte comme lii nga wax nii lii nga wax nii àtte ci lii yonent bi alayhi salaatu àtte na ci ay nit ñoo xamante ne nii lii nga àtte loolu la àtte mu daal sant yàlla moom Seydina Abdullah ibn Mas'ud ne mu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo dëppale ijtihaadam dëppook li nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam jàngale waaye ñooñ ñoo ko man mooy boroom xam-xama man loo doo nekk koo xam ne xamoo dara amoo les bagages qu'il faut naan moi je fais bon euh, je fournis des efforts di def ay efforts d'interprétation c'est pas donné à tout le monde ah jamais jamais jamais jamais jamais jamais à plus grand jamais du pour ku nekk mooy loolu al fuxuul waaw ñoom ñoo ko man boroom xam-xam yu mag yi voilà ñooñ ñoo man di def effort d'interprétation ñoom moo tax ñoom moom xadiisa ah. dañ ko laaj affaire hun na new fi naan bon je pense que je foog que je yaakaar que defe naa que non yooyu moom ñoom duñ ko wax mu ne mu ne biñ ko laajee lool zu Mixbar al-Habashi mu ne dañ koo laaj ci wàllu trêve ci l'islam trêve kese lañ ko laaj ndax xam nañ ne ñii ay taa ñoom l'islam la ñuy laaj ñun moom suñu problème léegi lenn la <laughs> nit day ñëw xam ne yow ci diine ngay wax wala jataayu diine mu laaj fab laaj mais c'est sûr que boo fa laajee yenn laaj kay mais mais mais lan la ci droit constitutionnel droit code pénal bu France wax kay loolu kay xanaa taxul ngay laaj ki nga xam ne moom xam nga ne kii jataayu diine la nga ñëw di ko laaj di xaar mu tontu la ci code pénal buñ la tontoo ci li l'islam wax ngaan fii du doxe mais c'est loolu kay xam nañ ko mais Sénégal sax doxewul noonu loolu kay taxul taxul ñuy wax nga naan ay lii non non non non duñ ku ñëw laaj jataayu xam-xam wala koo xam ne lool lañ ko xamee boo ko laajee c'est sûr que loolu lay tontu manoo ne ñu lay laaj ndax léeg-léeg gis ci yenn confusion looloo koy indi nit ki day tontu lii mais ki muy tontu wala kenn ci mbooloo mi jàpp ne non mais pourtant affaire bi du doxewul noonu mais mais doxewul noonu bu dee fii la ndax li ñuy wax charia la ñuy waxuñu leneen mu ngi mel ni loo xamante ne ni mariage boo xam ne ab juge toog fële. ndaw si mer daal di dem gis juge bi demande divorce juge bi ne tas naa sëy bi loolu ku ma ñëw laaj ko ci lislaam dama naan la sëy bi tasut ndax at-talaaqu liman axada bi saaq loolu ab règle at-talaaqu passé ki ko man mooy liman axada bi saaq ki nga xam ne moo téye ci yeel bi lool mooy mooy ki takki woon ki ñu may ki ñu may muy boroom kër gi kooku moo mën a fase mais pas ay nit ñu toog fee wala ñi ko takkoon ñoom fas ñoom ña ko maye woon léegi affaire bi gis nañ ne dañoo juumoon ñoom dajawaat nañu fase nañ sëy bi yooyu moom amul fenn moom loolu moom mooy li nga xam ne tekkiwul dara moom nul et non avenu kenn du ko bàyyi xel googu passé tabar kenn du ko bàyyi xel amul benn sens amul benn dara luñ ciy bàyyi xel léegi <laughs> mooy loolu la ndax bu boobaa manoo ñëw laaj ma afi may wax affaire diine nga naan ma ndax fii non fii non juge bi si ñoom bu ñu xasee tas fini ah après séparation de kii man non non non en tout cas ci l'islam tasul voilà loolu la alors que ñii nag ñoom buñ doon laaj amul woon lan la ci droit euh, <laughs> euh, droit Qaysar lan la ci wax le droit césarien bu César lan la ci wax ana le droit de de des Perses lan la non ñoom ñoom lañ doon laaj moo tax mu laaj ñu laaj ko anil hudna ci wàllu trêve mu ne moom sayyidina Abu Mihba radiyallahu anhu sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wasallam mu ne dégg naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu naan satusallihuuna ar-ruuma sulhan aamina mu ne ñuy muy wax ne adresser la parole ci ñun ñun julli ñi mu ne satusaalihuuna di ngeen xel séef a am ak ay accord de paix jàmmook ak ruuma romain yi romain yi nga xam ne bokkoon nañ ci noon yi gënoon a féroce jullit yi temps yooyu moo tax ghazwatu Tabuk biñ ci ñëwee <laughs> waxuma la ghazwatu Tabuk rek ghazwatu Mu'ta jayshul umara biñ doon wax boobu nga xam ne boobu ñoo satellite romain yi la woon ñoom ñoom Hiraql ñoom ñoom Hiraql foofu fële ca Sham mooy eh, ñoom bokkoon nañ ci ñi gënoon a féroce gënoon a mere jullit ñi ndax dañu doon gis ne lii menace la ci seen empire romain bi ro l'empire romain byzantin quand même l'islam bi ab menace la eh, léegi mooy jamono jooj te gaay romain romain yi dañ doon tëkku dañ en plus li ci gën a garaaw mooy romain yi dañ doon tëkku jullit ñi quoi <laughs> dañ leen doon tëkku tëkku yu metti ba moo tax xadiis Seydina Omar boo bële nga xam ne nee na ba mu nekk këram rek waa ji nga xam ne moom la doon defal da doon alterner ak moom benn saxaaba boo xam ne euh, tey ci mooy liggéeyi dem sàmmi xar yi jur yéeg yooyu après kenn ki des yonent ma lay saab di déglu li muy jàngale bu guddee mu ñëw nettali keneen ki après ñuy def noonu bu beneen bis bi keneen ki def noonu kee dem sàmmi kii di déglu ji nee na benn bés ma nekk sama kër man Seydina Omar radiyallahu anhu rek saaxib yi sama xarit boobu noonu daal di daw si ñëw fëgg bunt bi waaye ci tiit ma ne ko lan la lan la mbaa du romain yi dañoo agsi ndax romain ndax dañ leen doon tëkku temps yi ba mu foog ni li tax waa ji daw si nii di fëgg bunt bi nii mooy romain yi dañoo agsi hë aro ci ci arme yi mooy noonu lañ meloon malgré loolu lépp yonente mi alei saatu salaam ne leen nag <laughs> mooy gis nga animosité gi dox suñu diggante romain ak ñoom li ñuy tëkkoo daanaka sax animosité gi ci ñoom lu jóge mais jullit ñi ñoom lu baax lañ leen bëggal mais ñoom nag dañoo bëgg a mate jullit ñi daal di leen faagaagal ndax ñii dañuy nekk menace ci ñoom yeneen ma lay saab saab ne leen malgré tout ça sa tusaalihuuna ruuma sulhan amina bés dina joti ngeen am ay accord de paix yu baax ak ñi nga xam ne ñooy romain yi mayeen moo kenn du tiitati moroom aminan ngoo xamante ne nii nag gu dal lay doon gu nekk ci sécurité mu nekk ta bu ko defee wa taxzuuna antum wahum yéen ak romains yi sax di ngeen bokk mujj am nekk kowalise seen biir ngir xare lan aduwan di xare aduwan seeni noon ensemble min waraikum yoo xam ne seen gannaaw lañu ne waaw akbar lii mooy wane ne kon eh, kon jullit bu cause yi bokkee moom mooy même bu dee waaj ab yéeféer la dara bu ndax mbir mi xam nga ñenn ñu borne ñi ñoom yenn idée yu borne yi foog nañ ne moom boo xasee doon jullit moom keneen ku dul jullit ku ne manoo bokk ak moom dara dara dara dangeen dara war a couper wu toog fële loolu moo taxoon ma la doon wax naan la masalatul wala iwal bara dafa nekk loo xam ne lu jara leeral la ndax ñu bari fa la ñuy nekk ci loolu la ñuy jaare tax mënuñoo insérer wu ci benn société mënuñu faa dund mënuñu faa développer benn activité ndax ñoom ñooy marginaliser seen bopp ba pare jàpp ne loolu la leen diine wax alors ko du loolu diine dafa bëgg koo xam ne day impliqué wu ci biir ci vie société bi société bu man di nekk à domination yéeféer wala à domination musulmane l'islam masula woote à l'isolement jamais jamais waaw al muslimul al muslimu al qawi mim naan al mu'minu alladhi uh, uh, uh, yuxaalitu an-naasa wa yasbiru ala adaahum xayrun min al mu'mini alladhi wa min al muslimi moom alayhi salaatu wassalaam mu jullit bi nga xamante ne nii moom day jaxasoog nit di dugganteeg ñoom di muñ li nga xam ne mooy seen lor kooku de moo gën jullit bi nga xamante ni nii du jaxasoog ñoom du jaxasoog nit ñi te du muñ seen du tëdu muñ seen lor yi kon lool la moo tax l'isolement l'islam wootewul ci l'isolement l'islam wootewul ci l'isolement waaye dafay woote ci li nga xam ne mooy vie en ngeen dund même bu dee gëmul ngeen dund ci jàmm yonent mi alayhi salaatu salaam jàngal nañu ko gis nañ Medina ba mu fa ñëwee isolé wul dafa commencé ngir dox jàmm ci diggante communauté yi diggante ñi nga xam ne ay jullit ak ñi nga xam ne doonuñu ko kon du Mixbar al-Habashi mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam nee na yéen ak romains yi di ngeen amee ay accord sulhan aminan yoo xam ne da di nekk ci sécurité ba yéen ak ñoom ngeen bokk di xeex seen noon yoo xam ne ñu ngi seen gannaaw looloo tax yenn yenn yenn kii yenn yenn objectif yi bu ngeen ko bokkee wala yenn combat nga gis même association lay kii di ko xeex yow mënoo toog naan man sama yoon newu ji par exemple ñuy xeex l'oppression bi xew ay Palestine wala bi xew feneen wala boog lii nga xam ne tooñ la dëkk sangam di ko def yow waroo toog di ko def dëkk sang beneen bi ndax la da ko doole yow waroo toog naan moo comme que ay laïc la man du ma ànd ak ñoom non non lu tax doo ànd ak ñoom lu tax doo ànd ak ñoom ci xeex boobu la te mu nekk loo xam ne lu noble la. yonent ma ne saab saab ngi nii lañuy di am ak ñoom ay accord bay xeex noon boo xam ne seeni noon yéen ensemble yu nekk seen gannaaw kon il faut ñu yeewoon ah. voilà loolu xadiisu par exemple zu mixbar bii moo ko solo woon moom nag moom sayyidina zu mixbar loolu lañu am ci li nga xamante ne mooy tarjama radiyallahu ta'ala an zu mixbarin al-habashi wa radi anhu wa arda radiyallahu anhu waj'al aaliyal firdawsi maskanahu wa mawaahu